A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaah. Nabiyyinaa rasuulillaah. Muhammad ibn Abdillaah. Wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaah. amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati yunus alayhi salaatu wassalaam baada audu billahi min alsheytaani alrajim walaa takuunanna min alladina kaddabuu bi aayaati llahi fatakuuna min alxaasiriin suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayaab juróom ñeen fukk bi ak juróom mu ne walaa takuunanna tàngal la waay yow rasuulullah sallallahu alayhi wasallam waaye yow jullit bi kon nag bul bokk mukk min alladina ci ñi nga xamante ne nii kaddabu dañoo wedd bi aayaatillaahi ci màndargay borom beeg laayaay borom bi tabaaraka wa taala muy alquraan bii laayay alquraan ji waaye it yi mu def ci li nga xam ne mooy kaw suuf def ko ci seen biir ngal la waaye bul bokk ci ñi nga xam ne ñooy weddi màndargaay borom bi tabaaraka wa taala ndax boo ko defee kat fatakuuna di nga bokk ca saase minal xaasiriina ci ñi nga xam ne ñoom ñoo perte de mu ne innal ladina gàntaa gaay nga xamante ne nii xaqat daal dina yey alayhim ci seen kaw mooy yey na daal di war ci seen kaw kalimatu rabbika sa yi nga xamante ne sa kàddu borom ne mbugal moo leen di dal te ci lañuy faatoo ñooñu de laa yu'minuuna ñooñ duñu gëm mukk mukk mukk ñuy gëm walaw jaa'atuhum même bu deen ne daal di woon na leen dikkal kullu aayatin mbooleem laaya boo xamante ne bu borom de ma sa wàcc la bu war a tax nit man cee jaari gëm même loolu lépp bu leen dikkaloon duñu gëm dara xatta yarawul adaabal alim mooy ba ni ñuy gise ñoom daal fan la ñuy nangoo gëne mooy ni nga xam ne ca la ñuy gise li nga xam ne mooy mbugal mu tarmi comme niñ ko gise woon ci jataay bi weesu ni na def bàyyi bay lap di door wax ne moom gëm na te du boobaa du leen jariñ dara ndax borom bi tabaaraka wa taala waxoon na ko ca suuratu Gaafir comme niñ ko gise woon borom bi tabaaraka wa taala ne woon falam yaku yanfa'uhum moom la jeexale woon muy laay bu mujj ba ca suuratu Gaafir mu ne falam yaku mu ne nag <coughs> fekk ci kaw da doon wax ne gaa yi fama fa lam maaraawu basanaa bi nga xam ne ci lañu gis suñu tartaru mbugal suñu mbugal mi ñëw di leen dal xaalu ñoom yéefér ya doon wax naan aman naa hé waaye kon nag léegi gëm nañ billaahi ci borom bi tabaaraka wa taala wax wahdahu mbooloo moom dong wa kafarnaa te nag weddi nañu à partir de tey léegi nii bima naa ci li nga xam ne ñun nekkoon nañu lu jiitu woon mbugal mi di agsi bihi na doon ko bokkaalee suñu borom suñu borom nag ne bañ waxee lool lan laa leen wax. falam yaku moo waay jaruñu leen woon de falam yaku nekkul woon yan fanhum di leen jariñ imaanuhum seen ngëm yàlla googu la ñuy déclarer ca ba mbugal maag see lammaa keroog bi nga xamante ne nii raaw lañ gis baasanaa suñu mbugal ak tartar sunnatallahi te lii nag ma wax ne képp koo xam ne leer dalaa dikkal njub dikkal la nga ne ko fi dégg ni dege di ko weddi ba dara borom bi di la alak bésu alak la jot nga naan da ngay gëm suñu borom ne dara la la dul jariñ sa ngëm góogale mu ne lool nag sunnatallahi mooy tëraliinoo yàlla doxalinam li nga xam ne moom la teg ci kaw suuf allati mi nga xam ne qad xalat romboon na te jaaroon na fi ibaadihi ci jaamam yi nga xam ne ñoo doon weddi di jiitu woon wa xasira hunaalika alkaafiruun wa xasira mu daal di perte hunaalika foofu fële bugal ma di leen dal alkaafiruuna ñi nga xam ne ñoo weddi woon laata mu yegsi moo tax suñu boroom nag wax ci saar bii ne walaw jaatuhum gis nga gaay yi nga xam ne boroom bi daa yeey ci ñoom daldi loo xam ne daf ko dogal ci seen kaw haqqat alayhim kalimatu rabbika sa sa kàddu borom ne ñoom ci di kéefër lañuy ñuy deeta dinaa leen mbugal ñooñu laa ku lu waay mën a def loo mën a woote yonent yépp bu leen boole woon ñuy woo nit ku mel noonu laa yu'minuuna yu mel noonu duñu gëm mukk mukk ataatuhum même bu doon ne dikkal nga leen dikkal na leen kullu aayatin bépp laaya bu boroom bi mën a wàcce bu masa wàcce rek du leen jariñ dara xatta yarawul adaabal alim ba ni ñuy gise mbugal mu tar ci la ñuy ñëwee nag naan dañuy dañuy commencer naan dañuy tuub comme li firaw na waxta du leen jariñ dara suñu boroom nag tabaaraka wa taala mu ne fa lawlaa kaanat mu waay lan moo teewoon fa kaanat boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ cee wax ñaari wax fa lawlaa kaanat na amanat mu waay lan moo am ñu ne li muy tekki mooy fa hallaa kaanat moo lan moo tere woon qaryatun benn gox ab gox ci gox yi nga xam ne ñoo fi jaaroon doon weddi seeni yonent amanat moo lan moo leen tere woon ñu gëm bu ko defee ba ñu gëmee fa nafaaha mu jariñ leen imaanuha gëm yàllaay waa gox boobale illaa ñoom moom lan moo leen tere woon ñu gëm illaa qawma yunus mu ne nag ba mu des mooy lii nekkul ni suuf mooy laakin waaye wala illaa waaye qawma yunusa waa kër yunus de alayhi salaatu wassalaam moom de bu lam maa ra lam amanu ba ñu gëmee ñoom kashaf kashafna anhum ñoom de seen ngëm moom jariñoon na leen mooy lan moo tere gox yi nga xamante ne nii réew yi nga xam ne waa réew yi nga xam ne jaaroon nañ fi mu mbugaloon leen lan moo leen tere woon daal di woon ngëm ngëm goo xam ne dina leen jariñ ngëm yàlla ga waaye nag waa kër Seydina Yunus mooy kenn ci ñu jiitu woon defuñu ko ba mu des waa kër Seydina Yunus waaye ñoom de ñoom alayhi salaam ñoom de ba ñu gënee gëmee naa ci lañ ñu ñaan hum wëlif leen al adaaba ma ma leen doon gàcceel leen la waroon a doon fil xayaati dunya ci àddina gu jege gii da doyadi wa matta'naahum na daal di leen poñeetal may leen ay fan yu gudd defal leen ay xéewal ilaa hiin na seen àpp jóge fi daal di jot loolu benn wax la am ñu ne noo falawlaa kaanat lool tekkiwul fa de lan moo tere woon déedéet mu ne falawlaa kaanat mu ne moo mooy lan mooy falawlaa kaanat bu doon ne nekkoon na falawlaa kaanat bu doon ne nekkoon na amanat mooy gëmoon na mooy lan mooy fa lawlaa kaanat mooy nekkul woon lam takun qaryatun amanat lool la mooy lan mooy fa lawlaa kaanat mooy amul woon benn gox boo xam ne amanat gëmoon na fa nafaaha mu jariñoon ko imaanuha ak ngëmam ba nga xam ne mooy ci la mbugal mi agsi di dal ci moom lu dul illaa qawma yunusa waaye ba mu des waa kër seydinaa yunus lamma amanu ñoom bañ gëmee kasaf naa lañu wuññaanu hum wëllif leen adaabal xis yi mbugalum gàcce ga fil ci àddina bu jege gii wa mattaanaam ni laa xiin ma poñeetal leen defal leen ay xéewal ba seen àpp jóge fi heure jóge fi daal di jot loolu mooy lan mooy est-ce que waa Seydina Yunus alayhi salaatu wasalaam bugal mi daa ñëw di leen dal léegi ñoom ñu gëm léegi borom bi daal di koy wàcce mooy est-ce que mooy kon lew lii ci wax bii mooy kon yow règle bi nga doon wax sànq borom bi ne woon walam ta falam taku yanfa'uhum nekkul woon di leen jariñ imaanuhum seen gëm yàlla ga la maara aw ba nga xam ne ci la ñu gis ba bëgg di agsi mooy ne loolu te waxoon na sunnatullahi mooy li borom bi du doxal ci ñi nga xam ne ñoo jiitu woon kon nag est-ce que daa bëgg a wax ne loolu daa am exception mooy règle boobu borom bi daa am jum ci seppee muy Seydina si ñu ne la non non mooy ne ñoom dañoo gëm ba nga xamante ne mandargaay mbugal ma di ñëw mooy bañ gisee mandargaay mbugal ma mooy seen yonent alayhi salaatu salaam mer na ba daal di génn daal di dem baleen fa lool agseegul woon mooy jamono ja muy agsi gis nga Firawna ni mu def daa ñëw ba dugg bay la moom mu daal di commencer di tuub suñu borom ne du ma nangu loolu moo tax yonent ma lay saab saab doon wax ne jaam bi du deñ ñu koy nangul maalam yu xar xir fekk nekkul ne moom moom put gi mooy ne ruux gi mu ngi aju di yéeg ba àgg ci put gi koo moom bu ko àggee kenn du ko gëmm kenn du ko nangul dara ak ñi nga xamante ni mbugal mi daa agsi ñooñu borom bi du leen nangul dara waa kër Seydina Yunus nag mbugal mi jotul woon a yàggoon nañoo gis seen ñettali mooy Seydina Yunus alayhi salaatu wassalaam moom ba mu gisee ne ñoom weddil nañ ko mu xam ne borom bi tabaaraka wa taala wan ko seen mbugal kene mbugal mi nim leen dig léegi nag moom ci loolu la yem bi mu gisee lool rek moom mu ne kon de toute façon moom ci li mu xam xam na ne borom bi buy mbugal am aw xeet ña ca gëm lay muccal daal di mbugal ñu nga xam ne ñoo weddi léegi nag moom mu daal di génn dem saa uta xaar woon yàlla ne ko demal waaye moom dafa jàpp ne kon nag mooy li fi xew ci yonent yi ma sa jaar yépp mooy borom bi xam nga Seydina Muusa suñu borom nee na man maa ñëw yónnee ko ne ko fa asri doxalal ci guddi gi waaj guddi gi bi ibaad yi ci sama jaam yi léegi mooy génn suñu fer su du gisoon nañ Seydina Lut suñu borom malaaka yi ñoo ñëw ne ko yow demal bàyyi ñoog sa gaay yi rek yow maw'iduhum subh alaysa subh bi qarib malaaka yee ko ñëwoon wax moom nag loolu nag la amagul woon moom dafa jàpp ne moom lañ la doon wax ca la Seydina Cheikh Ahmad Tijaani radiyallahu anhu doon wax que ne mooy loolu mu def noonu du bàkkaar de mooy ne gis na ni xam na ne ci li ko borom bi xamal que buggal mbugal mi buy agsi borom bi day muccal ñi gëm daal di koy teg ñi nga xamante ne nii ñoo ñu weddi woon ci xeet yooyu la léeg-léeg nag borom bi daal di mbugalandoo ñëpp comme lu yonent ma lay saa saa waxoon ñooñu doon nar a yàq kaaba gi borom bi rëng-rëngee suuf si bu ko defee ñoom ñun ñu faatu ba sayyidatu Aisha radiyallahu ne ko mais ñi gëm yàlla ak ñooñu nag ñooñu ñu ci boole mu ne borom bi mooy dekkil ku nekk ca yéene ba nga amoon loolu léeg-léeg mu am mais loolu loolu mooy bu dee yonent yi nii borom bi bu ñëwee bay mbugal seenu xeet da leen di muccal ñoom loolu nag la Seydina Yunus xamoon mu xam ne kon moom mën naa dem ndax woo na leen pare na ba mbugal mi borom bi wan na ko ko léegi nag loolu nag laa dafay agsi ba mu génnee ci la ay ñoñam daal di rëccu loolu moo tax mbugal mi ñëwagul ndax daa am loo xamante ne ñoom il fallait ngir mu dal leen mooy seen yonent ba new ñoom ñoom alayhi salaam ba borom bi ne ko demal bu demee nag ci la leen di mbugal loolu nag moo xewagul woon ci lañu muñe wax tekkiwul ne mbugal mi daa agsi ñoom ñu daal di tuub mu jariñ leen loolu yooyu suñu borom nee na sunnatallahi loolu mooy sunna yàlla que ne ku gëm jamono jooj du la jariñ dara malam taku yan walam yaku yan fa'um imanuhum du nekk loon di leen jariñ seen gëm yàlla ga ca suuratu Ghafir lamma ra'aw ba ñu gisee kon suñu mbugal kon nag mbir mi loolu la nag kon mu ne walaw sha'a rabbuka kon ñu ñëwaat ci suñu laaya bi ñu ñëw ci laaya bi nga xam ne mooy bi bi bi juróom-ñeent fukk bi ak juróom-ñeent mu ne walaw shaa bu sooboon rabbuka sa boroom la amana yow seydinaa muhammad alayhi salaatu salaam la amana konoon te kon dina gëm man fil ardi mbooleem ñi nekk ci suuf si kulluhum jami'an mbooleem seen rek ñoom ñépp jinneek nit ñépp bu sooboon boroom bi du yónni kenn danaan kun rek ñoom lañu gëm ñépp gëm afa anta mooy ndax yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam tukrihun naasa yow yaay force nit ñi mooy ci loo xamante ne neexul borom bi hatta mi mu'minin ba ñuy nekk ñoo xamante ne way ngëm yàlla la déedéet mooy ne loolu yonent na lay saa saam ndax xamu ko <laughs> kay xam na ko waaye suñu boroom da koy wax ngir ñi ci ginnaaw xam ne woote gii di l'islam gii nekkul ne ay force nit ñi mooy tax nit ñi dugg ci mashi'atu rabbil alamin mooy li borom bi soog kese